fi lbab alsadisi walishrin waan ibni umara radi allahu anhuma annahu qaal kunna nataxaddasu an xajjati alwadaaci wannabiyu sala allahu alayhi wasallama bayna adhurina wala nadri ma xajjatu alwadaac xataa xamida allah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa asnaa alayhi summa dakara almasiixa addajjaal fa atnaba fi dikrihi wa qaala maa bacasa allahu min nabiyyin illaa andarahu ummatahu andarahu nuuhun wannabiyuuna min bacdihi wa innahu in yaxruj fiikum famaa xafiya alaykum min sha'nihi falaysa yaxfaa alaykum inna rabbakum laysa bi'awar wa innahu a'war innahu a'waru 'aynil yumnaa ka'anna 'aynahu 'inabatun taafiyah alaa inna allaha harrama alaykum dimaa'akum wa amwaalakum ka hurmati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa alaa hal ballaghtu qaaluu na'am qaala allahumma ishhad salaasa waylakum aw wayhakum unzuruu laa tarji'uu ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aalaa wa rawaa muslimun rahmatullahi alayhi ba'dahu kon al imaamul xaafidul xujjatul alam muhyiddin abu zakariya an-nawawi rahimahullahu ta'aalaa mu ñuy ñëwal ba léegi ci garab gi ñu nekk. te ubbi woon ko ci jotaay bii ñu génn ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu doon garab gi di chapitre buntu bi nga xam ne moo doon leeral tahrimu zulm araamal gu borom bi xaraamal waaw li nga xam ne mooy tooñ waaye wal amri bu ko nit ki xasee def nag ah du ne kon xas naa koo def kon garaawul déedéet wal amre bi raddil mazalim ak digle gi nga xam ne moom lañ ko injonction gi ñu ko jox obligation bi mu nekk ci loosam par force mu war a delloo tooñaange yi nga xam ne moom la jël ci nit ñi seen xaq ya mu fell kon nag gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn nañ ko ubbi woon gisoon benn wàll wu njëkk wi ci wàll ci bunt bi ci garab yépp ak ci téere bi muy al alquran bi bu duggoon ci xadiis yi gisoon nañ ñaari xadiis bu ci njëkkoon mu doon xadiis deux cent ñaar téeméer ak mu nekkoon xadiis Seydina Jaabir bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhu doon wax ne ittaqu zulma moytanu ko leen tooñ beneen bi mu doon 204 xadiis ñaar téeméer ak ñeent nekkoon xadiis Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan la tu'addunna huquqa ila ahliha yawm al-qiyaama waat naa ne di ngeen joxe xaq yi yawm al-qiyaama bisu taxawaay ba tay al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala muy ñëw ci hadis deux cent cinq waxoon nañ ne dix-huit hadis lañ am fii ñaar jàllagun lan ñuy songu ñu war a dugg nag ci li nga xam ne mooy ñetteelu hadis bi ci bunt bi muy deux cent cinq ñaar téeméer ak juróom mu ne waan ibnu Umar mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moo mooy doomu Umar <laughs> mu ne ibnu Umar nag Abdallah lañ so am mu Seydina Umar am na yeneen doom ah am na du Seydina Abdallah kese la amoon comme doom de waaw yu góor laa wax ah, waxuma rek jigéen ñu naan no <laughs> voilà mais buñ ne abd buñ ne ibnu Umar jubluwuñ ci kenn ku ki nga xam ne mooy Sayyidina Abdallah mi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom la radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala nee na kunna ne dañoo nekkoon ah, Abu Abdurrahman loolu moo doon dàkkantalam moom Seydina ibn Umar Abu Abdirrahman al-Adawi al-Makki al-Madani rahimahullahu ta'ala saahibu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mu ne kunna natahaddathu bi hajjatil wadaa mu ne ñun de <laughs> dañu doon nettali wante di waxtaan suñu biir an hajjatil wadaa ci aju tàggatoon waaw te jamono yooyu ñu doon waxtaane loolu wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina yonent mi alayhi salaam mu ngi woon suñu biir waaw loolu waaye wala nadri ma hajjatul wadaa mais te ñun nag malgré ça xamuñ luy hajjatul wadaa loolu li muy niru <laughs> comme al imaam al haafiz ibn hajar bi muy sharh hadith bi wax ci fathul baari sharh sahih muslim <laughs> sahih al buxaari rahmatullah alayhima <laughs> mu ne dafa mel ni mbir la woon xajjatul wadaa loo xam ne yonent bi alayhi salaam da koo mësoon a tudd ci ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum léegi nag ñu koy waxtaane seen biir waaye xalamuñu comprendre luñu jëliwuñu exactement lan la yonent bi alayhi salaam jublu ci al wadaa quoi waaw xajjatul wadaa ak tàggatoo waaw ba ni nga xamante ne nii nag ci la faatoom ci la aj goog bi am teguñ ci tuuti mu faatu moom alayhi salaatu wassalaam ñu daal di xam nag ah que ah kon lii kay la woon lii moo doon xajjatul wanaa dañu déggoon di ko waxtaane sax léeg-léeg ñu ko doon wax ndekete ñun lii la woon ko wax waaw waaw ñu xam ne kon daal ndeke yonent may saa saam ajam googu ak yi muy fi doon wax yépp ah ak tàggeem la woon rek da doon tàggatoo ak ñun waaw xajjatul wadaa nag daa bëree tur hmm, eh, wadaa gi parce que keroog ci comme ni muy indi fii dafa def ay xutba yu bari bon kanta xutba yi ci aj ji yan xutba lañu war a def ak lan lañ a def loolu moom gisoon nañ ko ci siira waaw mooy yi nga xam ne boroom xam-xam yi d'accord nañ ci yi nga xam ne dañ cee wute waaw est-ce que bésum Arafat ak yawmu tarwiya yawmu tarwiya mooy bés bi jiitu mooy huitième jour bi ci Zul Hijja ñu ngi ci ñii am na ñoo xam ne bu dee al arabia saoudia nee nañ tey mooy premier jour ah yaay yeneen dëkk yu bari ah, mooy ma ne al arabiatu saoudia Arabie saoudite ak ñeneen jàpp nañ ne tey mooy premier jour mais ñeneen ñu bari comme ay ay Indonésie ah ak al Maghrib Maroc ak yu dëkk yu bari ñoom dañ ne non suba la suba mooy premier jour ci li nga xam ne mooy zulhijja euh, gi ñu nekk jeexitalu quarante 1444 ñu nekk ci atum tabaski ci weeru tabaski bi nii ñi ne tey mooy premier jour mooy boo compter le huitième jour ci la aj ji tàmbale jour boobu mooy yawmu tarwiya est que jour boobu kese jour boobu dañ fay xutba est-ce ak jouru Arafat ak euh, daanaka ay araf moom ak tarwiya yëpp ci d'accord daanaka waaye est-ce <laughs> xutba am na bésub yawmu nahri waaw loolu ko mel ni imaamu Shafi'i rahimahullah man lii waxoon naa ne sax du mu tudd moom daa jàpp ne ah kay <laughs> ñeneen ñeneen ñi ne bis yi ci tegu waaye ah bon loolu dañ yem foofu quoi loolu am en tout cas day gën a guddal mais <laughs> yaataloon nañ ci bu taxawoon euh, ci loolu ak waxu ku nekk euh, ni nga koy dëgërale Euh, te bokk na ci euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi yu ñu doon tegtaloo hadis bii nii waaw hadis bii nii ak yu mel ni ñoom hadisu ñoom Seydina Abu Bakra Nufay ibn al-Harith euh, radiyallahu ta'ala anhu ñeneen ak ñeneen Jarir mu ne Yonent bi ma nokkil daf ma nokkiloo <laughs> nit ñi mu def discours yenn yi dañ ne ci bésub yawmul nahri la woon waaw bésub bi nga xamante ne nii mooy bés bi ñuy loje Euh, gëléem yi mooy bés bi wolof yi naan bésu tabaski dixième jour bi fukkeelu fan bi ci weer wi kon ñu ne loolu kay day wan ne xutba am na ci même bu dee ne waa jumhur dañ ne non non non non xutba loolu du yonent bay saa saa am daroon daa am rek lu mu doon wax noonu rek daay euh, euh, mais yooyu bon nañeem noonu quoi ta avancé ngir bañ a guddal ci loolu wallahu taala a'lam naa dañ ci taxawoon lu lu yàgg sax aj aju yonent ma lay saa saa dañ ci taxawoon bu baax a baax a baax ci siira waaw moom moom moom euh, masala bu guddi noonu moom ama amaana fàttale ko ma fu ñu ko defe waaw même miraas mi sax même miraas mi bon miraas mi guddewul ko woon comme noonu ah voilà kon nag mu ngi noonu quoi kon mu ne ah, kun naa kon dañ doon waxtaane xajjatul wadaa loolu da nga xam ne yonent bale saa saa moo leen tàggatoo ci aj googu ci ay expression ay kàddu yoo xam ne wax na ko fa waaw am na nag ñoo xam ne ci ñoom jëli nañ ko waaw ku mel ni ñoom Seydina Siddiq radiyallahu anhu awwalu saxaaba <laughs> ah ki nga xam ne mooy premier des saxaaba moom moom jàppoon xamoon na ne yonent bale saa saa lii moom aju tàggatoo la yonent bale saa saa ba isaa jaa ñuy ba léegi Seydina Siddiq da doon jooy ah. kon radiyallahu anhu am nañu ko kii am ñoo xam ne nag ñoom bon ay la àll <laughs> bi ñu leen ne amaana kat ah dootu ba dajeeteeg yéen ci bërëb bii la alqaakum ba'da aami hada amaana dootuma dajawaate ji yéen ginnaaw tay fii waaw ba pare idaa jaa a wàcc te ci jamono yooyu la wàcc ci aw ci diggu ayyaamu tashriq ci la wàcc comme le Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon ak yooyu ak ak yow al yawma diinakum yooyu yëpp wàcc yooyu yëpp ay tàggatoo la woon waaw yoo xam ne yenn yonent ba ne saa doon wax jëli na ko nag xalamoon na ko jàppoon na ko ko jàpp waaye rëccoon na ko ko rëcc waaw moo tax lii nii eh, Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhuma doon wax ne ah ñun de dañ doon waxtaane xajjatul wadaa dañu wax xijja tamit ah xijja am na xajja xajjatul wadaa ah, mooy aju yonent bi saa saam daa bareetu dañ koy xajjatul wadaa xajjatul islam xajjatul balaa xajjatul kamal xajjatul tamaami wal kamal xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam foog naa noonu noonu lañ ko doon ubbee ci siira bi <laughs> jotaay yi noonu lañ ko doon ubbee <laughs> walillahi alhamdu ay jamono la woon <laughs> Allahu akbar moo tax ne daa am na fin quoi <laughs> siira bi léeg-léeg <laughs> moo coon sax bàyyi xel fan lañ tollu parce que loolu boo koy xool doo avancé doo avancé ah voilà mais mo mu ngoog jeex na masha Allah jeex na ca ca deux mille vingt trois deux mille dix neuf waaw alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna waaw naka noonu la wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas mbir yi day tourner yow nag bu ayyaam yi tourner bu yoboo yow ayyaam dina la fekk ci lu baax waaw na nga fekk bu lay buy tourner muy tourner ndoog yow ci lu baax loo xam ne remplir nga bés yoo yee bala laa wan gannaaw ndax bu ci dem du ñëw la imaam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu doon wax naan bés bu nekk yow doomu aadama bi xamal ne bés bu nekk bu yàlla def lii la lay wax mooy lisaanu xaalu bés bi bés bi dafa mel ni am na wa am na communication bu muy def ak yow gis nga boo teeyul jàppoo ko mooy yow yow yow yow yow yow jàppoo dara comprendront rien dalaan ko yam na aadam <laughs> ah maa ngi nii de ñëw naa man bés bii téru maa ngi waaw gis nga loo fi deful nag irtanim min ni irtanim minni yow nekkal koo xamante ne nii da ngay ci man ndax kat gis nga bu ma demee ba wan la gannaaw dootoo dajateeg moom il ak man duyutuñu amati rencontre loolu yawmal qiyam moo tax bés bu dem jeex na boo ko remplir woon ak ak mbaax yow moom na la leer ne kuttu su nga bu yàgg affaire yi moom yow moom say affaire yàqu na waaw waaw yow say affaire yàqu na kon nag mu ngi noonu moo tax al imaam al Hasan al Basri euh, rahimahullahu taala doon wax li nga xamante ne mooy loolee. kon nag mu ne kunna natahaddas al imaam al Hasan euh, ibn Umar radiyallahu anhu dañ doon waxtaane de hajjatul wadaa wan nabiyyu te yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina mu ngi woon ci suñu biir waaw. waaye wala nadri maa hajjatul wadaa ñun xamuñ woon lan mooy aju tàggatoo gi hatta ba ni nga xam ne hamidallah tekkiwul ne bi mu defee lii lañ ko comprendre mooy après waaye mooy mu aj ak ñun daal di sant yàlla kan moo sant yàlla rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa mu daal di koy bàkk waaw summa zakara waaw ginnaaw gi mu tudd almasiixa dajjaal mu tudd mbiru masiixu dajjaal ki nga xamante ne nii borom bi almasiix parce que borom bi moo raayam barke ci moom amul barke waaw almasiixu dajjaal ba pare mooy ki nga xam ne borom bi dafa raay benn bët bi moo tax ab benn bët lay gise waaw moom ad dajjaalul a'warul almasiix ad waxoon nañ ci moo tax duñ ci taxawaata woon nañ ci <laughs> bañ ne la <laughs> xool la ñu ba lii woon nañ ko lii di ñëw <laughs> boo demee it eh, ci siira bi yo yombaloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna discours yonente bi alay saa salaam yam fa def yépp xam nga yépp gisoon nañu ko en tout cas yi nga xam ne ñoo rot ci téere yi di ko nettali ci sunan yeeg masaaniid si sihah yeeg ak téere yi siira yi recensé woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna def ko ba pare ñu dagg discours bu nekk ber ko def le discours le sermon du prophète sallallahu alayhi wasallam à Ghadir le sermon du prophète sallallahu alayhi wasallam euh, à Arafat yooyu yëpp def nañ ko waaw walillahi alhamdu wal minna bii nii sax dañ ko a fàcc am na boo xam mooy wax ne yonent way saa saa discours yi am na buñ ci fàtte woon boo xam ne tudd na ci masiixu dajjal te lool Ibn Abbas radiyallahu anhu nettali na ko na ko noonu mawlana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon mu ginnaaw bi mu sante yàlla noonu la yonent bi saa saam ay discours am doon commencé sant yàlla ah bàkk ko julli ci boppam summa zakara al masiih ad dajjal mu tudd wal masiih ad dajjal lan moo tax mu tudd ko ndax gravité am na yeneen xadiis yoo xam ne nee na borom bi euh, wàccewul fitna gu gën a rëy que masiihu dajjal amul moo gën a waaw ndax nit di nga taxaw daan wan moom naa sama bopp bu masiixu dajjaal di ñëw poussière am rek bu la jegee nga topp ko nga yàqule ba faw waaw léegi nag bi mu tuddee masiixu dajjaal tudd ko noonu rek romb ah non sum mu ne fa atnaba fi zikre waaw fa atnaba fi zikre yonent bi alayhi salaam daal di guddal waaw longuement la étalé wu wax lu gudd fi zikrihi ca gëm yu tudd mbiru masiixu dajjal qaal ba pare mu teg ci bi muy wax ci mbiru masiixu dajjal mu ne maa ba'atha allahu min nabiyyin illaa anzarahu ummatahu maa an maa maa ba'atha borom bi yebal min nabiyyin benn yonent amul benn yonent bu bu yàlla masa yónni lu dul ne anzara qaw ummatahu anzarahu ummata xupp na ay ñoñam ci ayu masiixu dajjal gravité wu masiixu dajjal catastrophique wu ayu masiixu dajjal wallah la <laughs> waaw mu ne anzarahu nuuhu wannabiyyuuna min ba'dihi mu ne anzarahu xupp na ci ayu masiixu dajjal kan nuuh xam nga dafa leer wax na la yonent yépp waaw yonent mooy haram la waaw maa ba'athallahu min nabiyyin yàlla na yónnul benn yonent bu mu solo lu dul ne hein moo xam yonent bu yor risaala la wala boo xam dañ koo soloo kese loolu mooy wane ne yonent yëpp dañ lay dem di dañuy dañ leen a yónniwaale waaw sauf que rasul bi day indiwaale sariya bu bees alors que nabi sariya ba mu fa fekk ci lay dox waaye tekkiwul ne moom day toog du woote bañ woote <coughs> waaw kon nag tuddee lu général lool mu ne anzarahu nuux seydinaa nuux mi nga xam ne moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñoo xamante ne dañuy moy yàlla dañuy lan dañuy bokkaale yàlla moom moomu seydinaa nuux wan nabiyuuna min baadi ak yonent yi ñëw ca gannaawam yépp xupp nañ ci seeni ñoñ mettre leen en garde xamal leen kan mooy masiixu dajjaal ak ay wu réew yi nga xam ne moom lay ñëw moom la fiy indi waaw mu ne wa innahu yaxruju fiikum Abdullah mu ne wa innahu te gis nga masiixu dajjaal i yaxruj fiikum gis nga bu génnee ci yéen ndax bi nuy leen la <laughs> mooy masiixu dajjaal du génn lu dul ci xeet wi gën ci xeet yi muy xeetu yonent bi alayhi salaam parce que yonent yi jiitu yépp doon ci mettre en garde seen seen xeet amul fenn ci ñoom fu ma Masiixu Dajjaal feeñ fu mu ñëw ca ñoom kon ñun kesee ci des te yonent bi alayhi salaam xamal nañu ko waaw ni dina ñëw ma Masiixu Dajjaal am ci yeneen riwaay mu ne bu ñëwee fekk maa ngi fi maa leen koy resal ci waxi ci ci ci gàttal waaw mooy amu ngeen lu ngeen di tiit waaye bu dee dafa ñëw fekkuma fi ah ku nekk nag mooy la lay fegal ci loolu yaa ko waroon a jëf waaye te yàlla moom mooy sama xalifa ci bépp way ngëm yàlla moo may wutul man yonent bay saasaam ci way yàlla ku ne kenn du teg sa tànk ci bi sharia teg ko ci sunnaa yonent bay saasaam masiixu dajjaal ñëw di la di la fontoo loolu loolu man na ne borom bi moo tax yonent bi salaam ba ba ba am na <laughs> aaya bu suñu borom wàcce woon ba yonent salaam affaire bi muy jooy quoi sëy naa sëy yonent suñu borom ne sëy naa Jibril demal demal nga ne sëy naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam dinaa ko dalal xelam naa dalalal xelam dinaa ko wutu ci ci ci ci xeetam Allah Allah <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu kon mu ne. nag comme que xeet yooyu yëpp romb nañu tabasif dajjaal ñëw mais mooy ci ñun lay génn moo tax mu ne wa innahu in yaxruj fiikum fama xafiya aleykum min sha'nihi mu ne bu génnee ci yéen lu ma a nëbb ci ay mbiram ci yéen fa laysa yaxfa aleykum bu mu nëbb ci nëbbuwul ci yéen te bu mu nëbb ci yéen mukk kene inna rabbakum laysa bi awar seen borom bi ngeen di jaamu nekkul koo xam ne benn bët la yor <laughs> du piita comme masiixu dajjaal waaw masiixu dajjaal benn bët la yoon mu ne seen borom du kooku de seen borom mukk bu amee dara luy lëndëm luy lënt ci yéen waaw waaw yéen moom lu lëm moom loom leen leer na inna rabbakum laysa bi awar wa innahu awaru aynil yumna te nag masiixu dajjaal moom ñaari bët la yor mais benn bët bi day jil day kii day dañ koy borom bi da ko masaa moo tax ñu naan ko masiixu dajjaal du gis waaw da koo raay du gis waaw mais ba ko raay nu mel dafa tàll déedéet bëtum ndeyjoor bi bëtum droite bi du gis waaw dañ koo muur ka anna aynahu inabatun taafiya bëtam boobu ñu day mel ni lan inabatun taafiya mooy ab raisin boo xamante ni bu feeñ la bu génn nga xam ne ku sor sori fële rek da ko gis waaw nga xam ne ci cëggal euh, banqaasu raisin yi fi raisin yi nekk ci cëgg ji benn doom boo xam ne dafa feeñ feeñ ba ku sori rek gis ko bëtub masiixu dajjaal bi noonu la mel waaw allahu akbar comme bu wow boobu raisin bu wow boobu rek taafiya waaw léegi lii ci la wax ci mbiru masiixu dajjaal après mu dugg ci mbir Euh, fi lii lañ la doon wax ne la bokk na ci waxu caaxaan yi nga xam ne moom ngay dégg ay nit parce que bi ñu juddoo fekk nañu communauté bañ bokk loolu la ñuy wax wala société bañ bokk lii la ñuy wax naan masiixu dajjaal ñëw na parce que dañoo gëmloo nit ñi ne diw <laughs> diw <laughs> moom mooy Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ta masiixu dajjaal Seydina Isa ci boppam moo koy fat <laughs> kon mooy buñ nee Seydina Isa ñëw na bon il faut kon nag ba ñëw na ba dem il faut masiixu dajjaal kon dem na léegi ñu commencé naan ay mooy ñenn ñi moom ay ay ay xaw ma lu ñu doon ay penseur nee nañ di pensé wuñ naan mooy benn gisin ba benn bësam boobu mooy àddina bi ñépp leen rek la ñuy moo leen di yitteel moom rek la ñuy xool mooy argent mooy alal mooy matériel loolu waxi caaxaan la <laughs> yonent bi saa saa bi muy wax ci yenn xadiis yi da ne buy ne mi ne nirule masiixu dajjaal fekk muy wax Ibnu Umar mii moo ko solo radiyallahu anhu mu ne yonent bi saa saa ne dafa gént di wër kaaba gi yekki am ko mu gis boroom karaw gudd mel ni karaw gi daa am euh, mel ni ndox mooy wàcc ci bopp bi ñu ne ko kii ñu ne ñu ne ma kii mooy euh, almasiixu Isa ibnu Maryam Seydina Isa ibnu Maryam moo nekk nii di wër kaaba gi nee na ma jekki xool gis benn waay boo xam ne moom karaw gi daa baramu ñu ne ma kii mooy masiixu dajjaal mu ne bu amee kenn ku ma koy niroole mooy abdu ibnu euh, abdul uzza euh, ibnu qatan ibnu qatan ibnu qatan ibnu qatan waaye yow yonent bi alayhi salaam lan lay waxe lool ne ne day niroog diw ibnu bëgg a wéyal tax nga naan bon affaire bi ça veut dire que euh, benn bëtam boobale <laughs> non vraiment caaxaan baaxul quoi waaw benn bëtam boobale mooy euh, alal ji nga xam ne nit ñi alal kese moom moo leen di tax a jóg waaw moom rek la ñuy xool matériel kese la ñuy xool ñoom dara yitteelu leen xam nga ne waxu caaxaan ngay wax de <laughs> xam nga ne moos yaa ngi ci dégg caaxaan ca nga ne di taxawaalu waaw am ah, na yow ibnu Qatan nga xamante ne benn waay la min Xuzaa <laughs> benn waay boo xamante ne nii daa bokk Xuzaa yonent bi alayhi salaatu salaam ne <laughs> moom laa gis waaye boo gisee awarul ayni la ci gént gi dafa dafa benn bët la yor ka anna aynahu inabatun taafiya comme fii rek. qaalu nee na ñu ne ma hada dajjal aqrabu nnaasi bihi shabahan ibnu qatan ñu ne ma kii mooy dajjal waaw dajjal ngi nga gis sa gént gi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngay wër kaaba gi gis wenn waay ne moom la dajjal gi <laughs> ki mu gëna niru nag mooy ibnu qatan mooy abdul uzza ibnu qatan waaw waaw mu nekk woon koo xamante ne nii eh, rajulun min xuzaa <laughs> ci xuzaa la bokkoon waaw kon nag xam nga loolu euh, vraiment c'est désolant waaw moo tax yooyu yépp sawaay yow bu dee ne tollu nga foo xamante ne ni amoo fitu taxaw dénoncer affaire bi mais yow bu bu ci dugg te tamit képp koo xam ne loolu mooy pas-pasam loolu la gëm yow de toute façon kook banu laa jiite ah parce que lu mooy yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax amul loolu la bëgg a wax di alayhi salaatu wasallam wala iyaazu billah xam nga dangerosité affaire yooyu loolu la booy euh, raayalante gannaaw yooyu doo xam sax doo doo seetlu ñenn ñi duñu seetlu sax conséquence